ci laayab téeméer bi ak ñett mu ne la mu lii nag mu ne maa jaalallahu day ñëw nag di wax ci li nga xam ne waa Qurayshin comme ni ñu ko gise woon ca saar yi la ñu génnoon nga xam ne dañuy jël ay mbir daal di ko xaraamal naan jur ji ci façon yi xaraam na suñu jigéen ñi waaye dagan na suñu góor yi yooyu nga xam ne di jural loo xam ne ci seen bakkan kese loolu dañ ko tege daal teg loo xam ne kenn jëndalu leen ko waxoon nañ la ñoom gaa yi nga xam ne ñooy taxaw naan lii nii njama la mooy animal totémique mooy rabu waa waa diw ñooñu moo tax dañ koo war a màggal ñoom daa xaraam ci ñoom ñu koy lekk naan ay gëléem daa xaraam ci ñoom diw ay nag daa xaraam ci indo yi façon yu mel noonu ñooyam kan moo leen ko xaraamal lu dul seen bakkan yeeg shayatin yi ak yi nga xam ne mooy seen buxaabakat yeeg ñi nga xam ne seen gisaanekat yi kon yooyu yëpp ay wax kàcc la yoo xam ne borom bi defu ci dara wàccewu ci dara te digalu leen ko ñoom ñoo ko defal seen seen bakkan kese loolu nag la suñu boroom ne maa ja'ala Allah fekk waa Quraysh nag yiñ ci doon def loolu la nag suñu boroom di leeral ne loolu du maa ko def de digaluma leen ko te tamit daal du ma leen koy farataal de ci ne leen lii dafa xaraam loolu amul mu ne maa ja'ala Allahu mu ne nag boroom bi loolu deful de mim bahira la nga xam ne moom la ñoom di wax bahira bari na nag ay wax bahira bu ci nekk ci yi dañuy wax benn benn benn tekki rek boo xamante ne am na ci boroom xam-xam yi ñu ko wax loolu la ñuy wax sinon da ngay gis yoo xam ne ñoom ay juróomi wax a ci am voilà ay ay yi ay set wax moo tax yooyu yëpp nag insha allah comme que dañuy tënk du ñu mën a nekk nag di tudd yooyu yëpp suñu borom ne defuñu mim bahira li nga xamante ne loolu wa be kon wax bi nga xam ne moom lañ ci tànn mooy benn naaga lay doon mooy gëléem bu jigéen boo xamante ne nii bu juree li nga xamante ne mooy juróomi juróomi doom bu juree juróomi doom léegi ñoom dañuy xool bu juree ñeent dañuy xool ci juróomeel ba mu war a jur bu juree juróomeel ba ñu xool juróomeel ba mu gëm ñu jur bu dee ne jigéen bu dee góor la léegi nag ñu daal di koy loj daal di loj gëléem goo gële léegi nag bu ko defee góor ñee jigéen ñépp ñoom ñoo ci yem man koo lekk léegi nag waaye bu dee jigéen la nag ñu daal di njoof daal di dagg li nga xam ne mooy nopp bi daal di na nag lii nag xaraam na ngir ni nga xamante ne nii mooy suñu jigéen ñi ñoom mënuñu cee nekk di ci jëfandikoo te nag te ñoom itam mënuñoo jëfandikoo nii yàpp wi après bu ñu ko rendee waaye it soow mi ñu ciy ratte sax jigéen ñi xaraam na ci ñoom waaye nag góor ñi nag kese ñoom ñoo ko man di lekk yàppam tey naan soowam xoolal mbiri kàccoor yooyu yëpp ñu def léegi nag mu ngi noon bu dee nag jigéen la ñu xool ne mbir mi jigéen la kon nag mu ngi noonu le kon daal mbir maa ngoogu kon loolu la léegi nag bu dee nag dafa dee voilà mooy gëléem googu dafa deewal boppam te kenn rayu koog yooyu léegi nag bu boobaa dafa médd bu boobaa nag ñu ne bon garaawul léegi nag góor ñi jigéen ñi mën nañ cee bokk daal loolu nga moom la Mawlaana Ibn Abbaas wax ci Bahira suñu borom ne lii de man defuma ko de digaluma leen ko ñoom ñoo ko defal si bopp mu ne wala saayiba waaye it li nga xam ne moom lañ naan saayiba loolu it suñu borom nee na man du maa ko digal de digaluma leen ko te waxuma leen ko saayiba mooy lan mooy gërëm goo xamante ne nii mooy ñoom dañ koy dañ xar wala bëy wala yoo xamante ne nii wala wala gëléem wala nag yoo xam ne dañ koy jël daal di koy jël def ko uniquement ngir li nga xam ne nee nañ ngir seen yàlla yi la voilà lañ koy bërgal daal di koy teg daal di lii moom huu kuy mii moom wala gëléem gi wala génn nag wi wala ñaari nag yi wala ñaari xar yi wala ñaari bëy yi de ñoom de moom ngir suñu yàlla yi la dee léegi nag bu dee gëléem la duñu ko war te tamit duñu mën a ratt ci moom dara waaw duñ ci ratt dara te tamit même même même karaw gi sax leen bi nekk bu dee xar yeeg yooyu ñu man koo jël di dafay yére ñu ne lool duñu ko def voilà léegi daal noonu lañ koy bàyyi daal ne lii daal yàlla yee moom kon loolu nag suñu boroom ne man waxuma leen ko de kon wala saayiba te ne loolu it du maa leen ko digal wala wasila léegi tari wa la ñu naan wasila ñoom loolu it du maa leen ko digal de loolu dëgguma leen ko te waxuma leen ko loolu mooy lan mooy ak gàtt lay doon doo xamante ne nii moom bu juree li nga xamante ne mooy juróom ñaari biir léegi mooy bu juree juróom benn dañuy xool ci ba léegi ëmb ngir am juróom ñaareelu doom dañuy xool ñoom ñooñu ñoom kuffaaru Quraysh yi mooy kuffaaru arab yi daal dina nag dañuy xool bu dee nag li mu jur moom moom moom moom gàtt goo gële dafa nekk li nga xamante ne nii jigéen la mooy juróom ñaareel bi di septième bi léegi nag ñu ne bon bu dee jigéen la moom jigéen ñi duñ ci mën a duñ ci mën a jëfandikoo lu dul mu dee léegi nag bu dee dafa deewal boppam noonu le ci boobaa nag góor ñee jigéen ñi man cee lekk waaye bu dee nag góor la juróom-ñaareel boo bale doom boo bale góor la bu boobaa ñoom dinañ ko mën a rendi nag bu ñu ko rendee nag góor ak jigéen yëpp dina ci mën a lekk waaye nag bu dee nag dafa jur yoo xamante ne nii bu dee nag daa jur ay seex bii di góor ak jigéen léegi nag ay seex la jur léegi nag bu boobaa ñu ne ah moom de frère tax na bu jigéen bi moom moom moo ko jottali daal bu ko defee ñu bàyyi ko mook mook frère bi mook seex bi daal kenn du ko kenn du ko rendi waaw léegi nag waaye nag la nga xamante ne nii nag mooy njariñ ya ko war a tukkee nag ngir góor ñi la waaye jigéen ñi ñoom amuñ ci dara léegi nag bu dee nag dafa médd daal di faatu ñoom léegi nag bu boobaa nag ci lañ koy mën a lekk bokk ko nag ñoom ak góor ñi jigéen ñi gis nga affaire yi nii mooy yu fi caaxaan yi suñu borom ne kon wala wasila loolu du maa ko def wala haam leneen li ñu naan xaam tamit du maa leen ko digal de loolu it am na wax yu bari waaye biñ ci tànn mooy daal am kuy lay doon woo xamante ne nii wu nekk ci diggu dooleem boo xamante ne nii moom day am moom daanaka ci moom tëbu na ba daal di jur li nga xamante ne nii mooy tëbu na ay ay xar yu jigéen yoo xam ne ba nekk na baayu bu doon mën nañ ko waxee noonu baayu li nga xam ne fukki fukki euh, moom daal fukki ëmb yoo xam ne ci moom la jóge léegi nag bu lool amee ñu ne ah moom de daal dinay daal dinay aar li nga xam ne mooy gannaawam léegi nag bu boobaa nag bu boobaa ñu ne kii moom pare na moom daal jaanam wàcc na daal waa li ko waroon yëpp moom def na ko ba nga xamee ne moom daal fexe na fii mu ne ba tëbu ba mën a am lépp loo xamante ne fukki doom yoo xamante ne nii ci ndiggam la jógee kon nag kii daal wàcc na léegi nag ñu daal di koy bërgal ngir li nga xamante ne mooy seen xërëm yi de ak seen buxaabakat seen xërëm yi bokk ñoom lañ koy bërgal léegi nag duñ ci war duñ ko yenn duñ ci def dara léegi nag noonu lañ koy def loolu la suñu borom ne wala xam loolu de du maa leen ko digaloon te te dara laa leen ko waxul walakin ne gis nga yii nii yépp nag nga xam ne gis nga nii ñu ko organiser di ko defa nii di ko waxee nii di ci daganal lii tey xaraamal lii loolu de moom xam nga lan la du maa leen ko digal walakin na waaye li am ba des alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi ci yi ñii ci kuffaar yi alallahi ñoom ñoo duural al seen borom bi al kadiba ay nar naan yàllaa leen ko digal moom lañ doon wax ci suuratul aaraaf konoom buñ defee faaxisa ñu leen koy wax ñu naan in am ñu naan inna wajadna abaana ñun dañoo fekkoon suñu baay ci lii wallahu amarana biha neen suñu borom moo ñu ko digal yii nii yépp ñuy def nii naan lii nii dagan na ci ñii lool borom dee ñu ko digal voilà suñu borom ne ata am ne leen waxuñu rëgg de ah inna allaha la ya'muru bil fahsha borom di diglewul ay njombu téef ak yu ñaaw alhamdulillah yu ñaaw yi déedéet mun mu ne walakin nal yam ba des alladina kafaru gaay weddi yàlla yaftaruuna ñooy nar alallahi ci borom bi alkadiba di ko utal ay kàcc naan di naan lii dagan naak lii xaraam na wa aktharuhum li ëpp ci ñoom laa yanqiluuna du ñu xalaat parce que bu ñu doon xalaat xam ne lii ñoom ñoo ko créer seen bopp waaye amul loo xam ne ma nazalallahu biha min sultaan borom bi tabaraka wa taala wàccewu ci dara ci loo xamante ne wenn lay wenn përëw boo xamante ne nii moo leen di digal lii de kon nag borom bi tabaaraka wa taala mu ne nag mu ne ginnaaw loola le mu ne wa idaa qiila lahum te ñoom yéefér yi bees leen waxee ne leen taalaw ay wa dikk leen ilaa ma anzala allah buñ leen nee ñëw leen ilaa ma anzala allah ci li nga xamante ne moom la seen boroom tabaaraka wa taala di boroom bi wàcce ñu daal di koy jëfe wa ila rasul ñëw leen ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal di ñuy àtte jox ñu ni nga xam ne noonu la ñu war a dunde noonu la ñu war a sóoboo xaalu gaa yi naan hasbunaa doy nañu sëkk te doyloo nañ maa li nga xamante ne nii wajanna alayhi moom lañ fekkoon ci kawam aba ana suñu bàyyeeg suñu maam yi daal ñun li ñu ne woon doy nañu walla bu ñu fi kenn indil lu bees bëgg daal bëgg ñu bàyyi li fi mu bàyyi maam bëgg boo ñoo gëmloo na yéen indi ngeen fi lu gën li nga xam ne moom la suñu bàyyi ak suñu maam yi nee woon loolu am waaye yow ñun li ñu fi bàyyi ak maam bàyyil doy na ñu ñun soxlawuñ leneen soxlawuñ leneen feneen li baax lépp a ngi ci ñun voilà ñun soxlawuñ leneen voilà kon nag mu ngi noonu ñun daal doy nañu maa wajanna alayhi aba ana lii da ngay gis ñi nga xam ne ñoom ay jullit lañ sax mais nekk ci ay bidaa boo leen di wax yii lañ lay dóor quoi naan ñoom seen baay ak seen maam yi ci lii lañ newoon suñu boroom nag ne waaye yow mais léegi awalaw kaana mais même bu dee daa nekkoon waaye ñoom est ce que nekkuloon aba um seen baay yi laa ya'lamuna xamuñu woon shay'an walla yahtaduuna te doonuñu woon gindeeku da ngay gis gaa yoo xam ne ñoom seen bàyyi ñuy puukarewoo ay ignorant lañ mooy ne xamuñu woon walla mooy diine xamuñu ko woon do amoon nañu xër nag walla xëroon nañu mais boo gisee niñ doon doxale xam ne ñii nii yow bu la yàlla xasee may tuuti rek mosal la tuuti ci xam-xam nga xam ne ya diw ma ñu doon coow ndeke di ñu ko nettalil ay ati at naan moom gaa yi di ko glorifier di wax naan daanaka moo gën a moo mës moo gën ci kaw suuf yow nga bu la yàlla mayee tuuti xam-xam ñu wan la waxuma ñoom yi ñuy nettali de yi sax ci moom sax nga gis mu ko doon def mais da xam ne ndekete waa jii nii ah, kii lii la kii lañ doon wax da xam ne mais kii xamul woon vraiment xamul woon mooy ne rek bon xër gee ngi fi woon ak yenn yi mën na fee nekk waaye lool kese daa doyul affaire yi mooy il faut muy tegu ci leeru xam-xam muy leeru alquran ak leeru sunna léegi nag suñu waroon de waaye yow mais ñoom awalaw kaana abaahum yi ñu naan ñoom doy na leen li leen fi seen bàyyi bàyyee loon waaye mais ñoom est ce que seen bàyyi nekkuñu woon laa ya'lamuna ñoo xam ne xamuñu woon shay'an tous wala yahtaduuna te duñu loon gindeeku mu ngi noonu kon nag affaire baa ngi noonu lii lu ama am solo la moo tax moom nekk fi naan lu ñu wax nga bëgg waaye suñu maan yeeg suñu bàyyi kese déedéet yow ana lan nga def loolu lañ lay laaj suñu borom tawaay tilka ummatun qad xalat ca suuratul baqara lii sawaay aw xeet lañ woo xam ne jàll nañ sa maam téere jëfu sa maam du sa téere jëf de bu yow boo defee bàkkaar du sa baabay sa maama wala sa bàyyi koy gàllu de loolu la kon nag bu fi ñëw naan ni lu ñu wax yow li am solo yow da ngaa war a teg affaire yi nee ne waaw man gëm naa ne sama baay ak sama maama ngi ci woon lu baax mais du lay ci diine ñuy wax nga naan la lii lu tax nga koy def nga naan parce que damaa fekkoon sama baay di ko def wala sama maam lool du lay ci diine sëriñ bi woon ko doon def sax lool du lay ci diine xam nga luy lay ci diine alquran de moo wax lii sunna yonent ma lay saab saab boo wax lii buñ la naan imaam Maalik nee na nekkul waxu imaam Maalik noonu ci kaw noonu rek mooy mooy lay de du lay xam nga lan la mooy imaamu Maalik li muy wax parce que dafa sukkaloo ci alquran ak sunna ak lam ci comprendre loolu la ñuy moo ci lañuy tëbbee ndax am na habilitation àgg na fi nga xam ne dara darajatul ijtihaad mutlaq bu mat sëkk bu buñ joyal kooku bu waxee moo tax waxam di am poids mais tekkiwul ne sax moom buñ nee imaam Maalik wax na léegi kenn waratu la xalaat déedéet dañuy seet sax moom waxam fan la teg loolu mooy li am